aus billahi min alsheytaani alrajim bismillahi alraxmaani alraxim wassalaatu wassalaamu ala rasulillah wa ala aalihi wa saxbihi ajmaciin amma bacdu fa yaquulu allahu tabaaraka wa tacaala fi suurati saad kon ñu ñëw fi nga xam ne mooy suñu ñetteelu jataay ci saar bii di suuratu saad duggaguñu ci woon comme ni ñu ko waxe woon ñu ngi woon ci sababu nuzul analan moo tax saar bii wàcc gisoon nañu ci yaatal ci jataay bii weesu la nga xam ne dañ ko doon junj fan yële rek ne gaay dañoo ñëw ci abu taalib ñetti yoon ngir lan ngir mu gàcceel ko mooy mu daal leen koy livrer jox leen ko daal bu ko defee ñoom ñu daal di koy faat léegi nag loolu nag léegi nag bii ñuy ñëw nag ci ginnaaw bi ñu leeralee lool ñuy ñëw nag ci lu mel nii leeraloon nañ que bokkul ak nag jataay bi nga xam ne fa la yonent mi alayhi salaatu salaam ñëwoon fekkoon fa Abu Jahlin waaye fekkoon fa Abdallah ibn Abi Umayya radiyallahu anhu ndax Abdallah ibn Abi Umayya mujj na tuub waaye Abu Jahlin moom ñépp xam nañ fan la mujjee léegi ñu ne la woon loolu bokkul ak bii lii riwaaya imaam Ahmad radiyallahu anhu wa rahimahu mu jële ci ko ci mawlaana ibnu Abbaas ci yoonam la jaar mu ne Abu Taalib ngir wan lan moo war lan moo tax saar bi wàcc mu ne Abu Taalib dafa feebar léegi nag am benn mbooloo mu rëy benn benn benn groupe ci waa waa Quraysh benn délégation bu mag daal di ñëw mu ne bokk na ca ñoom nag Abu Jahlin muy Abu Jahlin de toute façon moo doon bopp kiifir gi foofule moo leen jiite woon ci mbon même bu dee ne gars ay kilifaam yu bari ñu nga fa woon ndax ñenn ñi ay bàyyi ko nañ sax. léegi nag mu ne Abu Taalib ñëw euh, Abu Jahlin léegi nag bi délégation bi ñëwee ñu ne ko yaa Aba Taalib ñu ne ko hé yow Abu Taalib yow li nga xam ne ñun yow réere woo te xam nga ko mooy ne sa doomu mbokk bii nag daal dinay ŋàññ suñu aali suñu yàlla yi de te wax na wax yoo xamante ne wax yu garaaw la ci suñu yàlla yi ah. wa yafal wa yafal te tamit jëmul jëful ci ci wax kese waaye def na fi def yoo xamante ne ni yu garaaw a garaaw te yu yées la fi def ah. nag léegi nag lool nag lañu bëgg nag bëgg nag yow Abu Taalib woo ko yónneel ci moom nga ñëw nga ñëw ci nga woo ci suñu kanam ñu gis nga daal di koy tere lool muy defaa ah. léegi nag Abu Taalib nee na ñu ngi ci riwaayé imaam Ahmad ci musnad bi ci musnadu bani haashimin rahmatullah alayhi mooy musnadu Abdallah ibn Abbaas foofu la ko ëndee moom al imaamu Ahmad léegi nag Abu Taalib daal di woolu yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee na nag Abu Taalib bi nga koy ah yonent bi aleyhi salaatu di ñëw bi mu agsee eh, mu am benn place boo xam ne fi Abu Taalib tëdd wala fi mu toog am na benn place bu des foofu boo xam ne moom moom nit mën na faa toog Abu Jahlin daal di gis loolu place boobu rek daal di daw daal di tëb ni mu gën a tëbe fi fi mu toogoon mu tëb toog ci fi place boobu jegeeg Abu Taalib ngir ban yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daal di toog ci wetu yeneen Abu Taalib ndax da doon bañ ne hé bu toogee ci wetam te mu gën a loolu gën a tax Abu Taalib ji a ñeewante ci moom Abu Jahlin al mal'un daldi gaaw toog ci bërëb boobale nag yonent mi alayhi salaatu salaam daal di dugg si amul fenn fu muy toog lu dul ci buntu ci ci baab ci bunt bi mooy ca fa fa buntu ba fa mu duggee rek mu gis ne fépp gaa yi paawu Makka yi ngi fees del ci biir benn bërëb a ci desoon benn tooguwaay ci côté Abu Taalib Abu Jahlin ba ba ba <laughs> abu la ba abu taalib yónnee ne nañ moo ko wowal mu gis bërëb boobu xam ne mu gis ne hé fi abu taalib toog am na benn place xaaral léegi man abu jëlin ma tëb daal di fay toog balaa Muhammad ñëw alayhi salaatu wasalaam di fa toog loolu moom wóorul léegi nag mu toog fa yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñëw amul benn place fu mu toog lu dul ci bunt bi mu toog ci fa bunt ba léegi nag Abu Taalib ne ko ah yow sama doomu mbokk bi yow de sa mu ñoon ñii nga gis ñu ngi lay jàmbat de te nee nañu yow kat yow yaa yow yaa ŋàññ seen yàlla yi de te yaa wax lii wax wax wax te jëf nga jëf yoo xamante ne nii ñoom kontaanum ci de léegi nag yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne leen ah yow sama bàytix te lii mooy nettali bii nii xam nga gisoon nañ ko tamit bu yàgg mais ci lu gàtt bañ naan Abu Jahlin réer mi moom déggal li muy wax niw ne leen man sama bàyteex man lenn rek laa leen di laaj benn kàddu boo xamante ne nii ci la leen arab yi ak ñu dul arab daal di nekk ñoo xam arab yi di leen di wàcc mooy nekk ñoo xam ne ñoom la ñuy topp ndax ku nekk ci diine yi lislaam yow yaa jiite moo tax yonent bi alayhi salaam li nga xam ne mooy al islaamu ya'lu lislaam day féete kaw waaye kenn du ko féete kaw mooy teraanga gi gën a rëy boo ci nekkee waroo nekk koo xamante ne nii dam say laaf comme ni ñu ko xamee léegi parce que dañ cee newul dëgg-dëgg moo tax boo koy wax yii sax gaay mais kii xanaa moom nekkul ci réew mi dama naan ci réew mi laa ne li tax mooy ne dañoo doxalul dara li l'islam di digle dëgg-dëgg loolu moo tax ñu suñu nii ñu mel ci àddina bi ñu mel ko daanaka ku jóg doxi say sal say salte fu ne boo bëggee fomp say dàll ci ñun nga koy jaarale ku am bomb bu baax sax ci réewum jullit ngay seet daal di leen koy fëgg taqale nga leen nag mooy këli moom day jàpp sénégalais bi këni Afghanistan ga ñuy bi ay mbokki jullitam moom day mel ni bokkuñu dara nga gis ñi gën yées naan baax na ci ñoom c'est très bien fait pour ñoom ñii waaye dañ leen a waroon a gën a te seeni mbokk jullit la kat ndax lan mooy ne yéeféer bi fexe na ba fexe ne def ne yéen bokku ngeen dara waaw def leen dagg leen ay ay réew yu ndaw ku jàpp ne gambien bi sax bokku ma ak moom malien ba la fay xew ba mu ko man sénégalais laa sama yoon new ci Arabie saoudite jàpp ne ku nekk saoudien bi yamani bi sama yoon new ci ngeen di tuurante ay bomb noonu nga xam ne yéeféer yi noonu ñu def di duma kenn keneen ki day daa mel ni sax ñenn ñi dañ ciy kontaan walla iyaadu billah ñu mel noonu kay xam nga ne doxaluñ fi dara léegi nag mu ne kon nag benn kàddu laa leen di laaj boo xamante ne buñ ko defee arab yépp ay wàcc ci ñoom nekk ñoo xamante ne ñoom la ñuy topp waaye ñi nga xam ne du ñuy du ñuy jullit te nekku ñoom lañ naan ajam mooy ñi nga xam ne ñoom nanguwuñoo mooy du arab mais tamit mooy fii surtout nanguwuñoo gëm yàlla ñooñu même bu dee arab lañ di leen jox li nga xam ne mooy jizya muy impôt bi nga xam ne moom la ñuy joxe ngir ñu aaral leen seen ja euh, sàmmal leen seen seen ko seen seeni alal ak seeni bakkan léegi nag léegi nag gaa yi ne ko waaw waaw kon d'accord nañ benn kàddu kese waaw wax nañ ñu indil na indi ci la abu abu jahlin ne ashru kalimaat wat naa ko ci sa baay laa wax ma Muhammad wat naa ko ci sa baay ma ne benn benn kàddu rek ngay wax ma ñun duñ la jox benn fukk lañ la ciy jox laa wax léegi nag yonent bi alayhi salaam leen laa ilaha illa leen di laaj mooy wax leen laa ilaha illa allah amul benn bu ñu war a jaamu ci dëgg ku borom bi tabaaraka wa léegi nag mu waxee loolu paay jógadoo ko waa xam ne o oh, yàq na kii kii kii du defal dara lañ bëgg xoolal moom liñ naan waru koo wax te moom loolu lay wax di yàq suñu pénc mi ñu ñëw naan di mu ne ñu benn baat ma foog ne bu ne moom lay indiwaat nii quoi gars yi tëb di fax yi nag ndax mer naan aj'ala al alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab naan aj'ala al aliha ndax moom ni daa bëgg a def yàlla yi fi am yépp ak arab yi yàlla yi am rawatina yi nekk ci kaaba gi ay 300 yàlla ak yeneen surtout yi ci gën a mag mu bëgg def leen mujj ñu nekk lan benn yàlla yàlla nag lay faje li nga xam ne mooy soxlaay ñépp te alors ñun yàlla yu bari yu ñor sax yenn soxla yu duñ ko man mu bëgg koo réduire def ko benn yàlla inna hada way kii xam nga ni lii muy wax la shay'un mbir la moo xamante ne nii mujaabun mooy weesu na ak ak ak jéemu way ah mooy weesu na fañ jombaxtalu jéemu fa la nekk nag kaara nag nee nag suñu yeneen nag yonent ma lay sa saam nag ci la suñu borom wàccee lii muy jàng laay ba fa mu nooy wax ne lamma yazuqul azab lii mooy riwaaye ki nga xamante ne nii mooy imaamu Ahmad kanta riwaaye al imaam Tirmidhi rahmatullah alayhi léegi nag mooy mooy da mooy ne même nettali ba de rek ci Mawlana Ibn Abbas la jóge Seydina Sa'id ibn Jubayr taalibeem boobu rahmatullah alayhi moo ko jëlee ci moom mu ne waa Quraysh koo dikkal fekk Abu Taalib am benn place comme li ñu waxoon rek mooy Abu Abu Lahab daal di Abu Jahlin daal di tëb daal di fay toog ngir bañ yonent bi daal di toog léegi nag bi yonent bi alayhi salaatu salaam ñëwee mu leen man benn kàddu rek laa leen laaj moo xam ne booy tax ñoom ñépp ñu duñu arab te gëmuñu mooy dañuy nekk ñoo xamante ne nii ñoom dañuy nangu mooy dañuy mujj nekk ci seen suuf mooy waa Quraysh leen di jiita te ñi nga xam ne tamit mooy ñoom bu ñu topp ci waa Quraysh yu ñuy def mooy ne dañuy joxe jizya comme ñële mooy ne loolu la ak ak ajam yi ñi nga xam ne comme ay rob yeneen réew yi nga xamante ne du ñuy araab tamit te nangu ñoo dugg ci diine ji ñuy joxe tamit jizya léegi nag mu na leen gaay ne ko benn kàddu kalimatun wahida yaa mu ne leen waaw léegi nag mu ne leen kon nag sama ba sama bàytix yow Abu Taalib man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bàddu boobu mooy laa ilaha illa allah amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg kudul borom bi tabaaraka wa taala léegi nag gaa yi paay nañ lan ilaahan waahidan bi haadaa fi millati al in haadaa illaa ixtilaa paay nañ lan benn yàlla dong lii ma suñu koo dégg ci doxalin yi fi romboon suñu maam yi ma suñoo nekk ci lii te tamit mooy diine yi déggoon sax ay Seydina Isa ñoom au moins dégg nañ leen ñu naan au nom du du du du du Saint-Esprit dégg nañ sax ñoom bu ñuy wax. ñoom nasaraan yi dañ naan ci ci yàlla ba bàyyi wal iyaazu billah ak doom jeeg xel mu sell ni ñoom sax ñoom amuñu sax denn yàlla sax waxuñu loolu léegi yow nan ngay ñëwee ak suñu maam yi yow nan ngay ñëwee yow Seydina Muhammad alayhi salaam di wax denn yàlla luy waay yooyu waay il in hada lii nekkul waay illax tilaax waay lii mooy loo xam ne moo ko sosan ah. lii moom moo ko sos moo ko créé lii amul moo ko fi njëkk a wax ah. lii amul léegi mu ne fa nazala fiihimul quraan ci la al quraan wàcce ci ñoom saad wal quraani di dikr bal alladina kafaru fi izzatin wa shiqaaq ba ni nga xamante ne nii ci lay wax ne maa sami'naa bi haadaa fi millati al-aaxira in haadaa illaa ixtilaaq al imaamu Tirmidi mu ne haadaa lii xadiisun xadiis la boo xamante ne nii xasanun bu baax la saxiixun bu wér la kon lii mooy li nga xamante ne moo tax kon saar bi wàcc kon mooy waa su ñoo fa ñëw seen délégation yonent bi saa di ko jàmbat bàyyi ci xam yonent bi saa saa mais man benn kàddu laa soxla ci yow muy laa la illallaah paay mer naan waaye looy way jaf yàlla yi benn loolu mooy la lii ma suñu koo dégg ci ñi nga xam ne ñoo fi jaaroon lii daal nekk lu dul moo sos. la ñun nag ne muy ca njombox taru la nga xam ne mooy yéemu moom la waxam gi kàddoom gi moom Seydina Muhammad mi alayhi salaatu kon nag ci kaw noonu insha allahu taala jeexal nañu lan moo tax saar bi wàcc kon nag ci jajaraay bii di ñëw insha allahu taala ñu sóobu ci saar bi wallahu taala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad alihi wa sahbihi ajma'in